أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 ñu ngi woon ba ci kitaabul hajj wal jaami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizbah al-ju'fi al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari gisoon nañu ci jotaay bi weesu baabun ginnaaw bi nga xamante eh, yi nga xamante ne foofu la ñu war a tàmbalee di eh, eh, armal mu den di baabul buntu ngi nii boo xamante ne maanaam buy jugee ci bul buy leeral ay bir ci yoo xam ne dafa lëkkaloo ak buntu bi jiitu ñu gisoon ci xadiis sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anaaxa bil bathaa bi dhil hulayfa fa salla biha wa kaana abdullahi umar radiyallahu anhuma yaf'alu dhalik loolu moom la Naafi' nettali woon rahimahullah mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa jël ci ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daan ne moom de daa dafa gooral xaa ndagam ba ca Batha ca Zul Xulayfa nga xam ne mu daal di fay julli da maanaam julli fa maanaam ñaari rakka te sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daan def loolu gisoon nañ ñaar rakka yooyu li nga xamante ne moom moo ci ajuwaan gisoon nañ tamit baabu xuruji nabi sallallahu alayhi wa sallam ala a shajara buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci génn gi yenente bi alayhi salaatu wassalaam di génn ci yoonu euh, garab gi muy garab gi nga xamante ne moom moo nekk ci Zul Xulayfa mu indi woon ci ba tey xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxruju min tariqi shajarati wa yadxulu min tariqi al-arras mu ne ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wàcc daf daan génne ci yoonu euh, garab gi bu daan dem maanaam loolu mooy bu jugee Makka daan dem Madina maanaam ci ajji waaye bu di dugg si nag dafay dugg si ci yoon bi nga xam ne moom mooy al-mu'arras mooy wàccuwaay woo maanaam bërëbu wàccuwaay wax mu gisoon nañ tamit mu naan wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha xaraja ila makkata yusalli fi masjidi ash-shajara wa idha raja'a salla bi dhil hulayfata bi batni al-wadi wa baata hatta yusbih mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam su daan génn jëm ci makka maanaam da daan jaar ci garab i jàkkay garab ga waaye su dellu ci ci dhul hulayfa moom ci batnul wadi maanaam ci diggu xurwal foofu lay tax nekk mooy ci batha foofu nag la daan fanaan ba daal di xëy naka noonu gisoon nañ ci baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al aqiiqu waadin mubaarak wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan waadul aqiiq daal maanaam boobu waaw góor la woo xamante ne euh, dafa barkeel gisoon nañ ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne dégg na Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu dégg sayyidina Muhammad yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu daa di wax ci fekk mu ngi woon ci waadi ci xur woowu nga xam ne moom mooy mu ne ataani laylata aatim min rabbi fa qaala salli fi hadha al waadi wa qul umratan fi hajja mu ne am na aji dikkal gu ma dikkal ci guddi gi gisoon nañ ci jotaay bi weesu lu leeral ne sayyidina Jibril alayhi salaam moom moo ko dikkal moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi googu ne ko jullil ci xur wii mun ci xur wu barkeel wii te na nga wax umratan fi hajji fi hajja maanaam maa ngi jël umra bi ma dugal ko ci biir aj gi maanaam maa ngi eh, kon aj aj googu ba gisoon ne loolu day dëgërël ne li nga xamante ne moom la yenente bi defoon sallallahu alayhi wa sallam mooy xiraan te loolu kon bu boobaa day daal di gën ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa lu mu def moo gën lu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ne moo nekkoon mazhabu Hanafiyya yi rahmatullah alayhim gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mi nga xamante ne moom la wax ne dañ ko wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci al-Mu'arras maanaam mooy bërëb bi nga xamante ne bu daan dellu si foofu la daan ñëw ci Dul Xulayfa ci batnul waadi maanaam ci digg xurwa nga xam ne ñu ne ko innaka bi batha mubaraka maanaam fii nag ba maanaam ci place bii nga nekk mooy place bi nga xam ne fi la ndox mi di faral di taa maanaam wal bërëb la boo xamante ne bu sell la maanaam bu bu barkeel la kon loolu moo taxoon moom mu daan def di di ñëw loolu nag dafa nekk kon euh, ci diggante yoon wi maanaam yoonu maanaam yoonu Makka bi boo jógee Makka di dem Madina ci yoon woow la ne digganteem maanaam ak jumaa ji fi mu nekkee maanaam ndax yoon wi dafa nekk nii jumaa ji nekk nii Hmm? Euh, ci digg bi nag ci foofu la nekk comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma daan na ko diir naka noonu Saalim doom ji maanaam rahimahullah wa radiya anhu tamit noonu la ko daan diiree léegi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu ghaslil xaluqi salaasa marratin min as-siyaam baa buntu yi nga xamante ne nag moom lay wax fii bu ñu xoolee ba léegi buñ njëkk bi maanaam wàll bi nga xam ne moom lañ gis ci suñu jotaay bi wees mooy xadiis yooyu dañuy leeral li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu julli yi ñuy julli ci bërëb yi nga xamante ne moom mooy bërëb maanaam ba ñuy armaale noonu ak dellu si gi tamit naka la demee ak yu noonu loolu la doon leeral fii tamit muy waxaat yeneen xeeti mbir yoo xamante ne dafa aju ci wàllu armal ba tey muy leeral li nga xamante ne moom mooy yi ñuy bañ maanaam fi ñuy dugg nii mooy yi nga xamante ne dañ koy bañ ku ko laal dafa am lu ñu tuddee mahduratul Euh, ihram maanaam li nga xamante ne dañ koy tere dañ koy moytandiku loo bu baax ci bu ñu armaalee loo xamante ne benn ci yooyu boo ci def te yooyu limoor bi ñuy tàmbali ci euh, naka la ñuy aje maanaam boo ci def rek day daal di waral nga daal di rendi am xarat maanaam euh, ngir daal di jañ li nga xamante ne moom mooy yàqu-yàqu googa kon lu mel deme ne laal gëtt gi masalan tey bu fekkente ne nit ki dafa gëttu maanaam daa parfumé wala mu jël cuuraay euh, def ko maanaam ne day cuuraayu ci biir aj gi wala umra bi bu boobaa daal di waral ngir mu euh, yàq maanaam loola mu def ngir mu fajaat ko faw day daal di dem lan day daal dem euh, ren di am xar maanaam ngir mën koo jañ maanaam ngir bu bu bañ a ajam yàqu aj bi wala umra bi yàqu noonu la koy defaraate comme ni nga xamante ne nit ki di julli. maanaam daal di juum ci julli gi ni muy réparé ni muy jañee julli gi ci baada salaam wala xabla salaam ak gi moom noonu la ñuy réparé njuumte yi ñuy def maanaam naka noonu tamit ki nga xamante ne kon euh, moom mooy bu boobaa lii nga xamante ne ci lay jëm nii moom mooy ci wàllu gëtt gi ni ci noonu yëre yi am na ci mbir yoo xamante ne dañ koy bañ lu demee nekk lépp loo xamante ne dañ koo ñaw loolu moom lépp lu ñu ñaw rek maanaam dañ koy bañ ci biir euh, euh, ci ci ci yëre wala lépp loo xamante ne day def mu mbar maanaam loolu daal ci gën a ñëw insha allahu taala ci buntu yi jëm ci kanam waaye bi nga xamante ne kon bu boobaa yii nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam bu boobaa nag gëtt yii buntu yii nga xam ne ñoom ñoo ci tegu léegi nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala def leen tegale ngir bi loo xel nit ki mais dafa am yoo xamante ne dañ koy tere waaye am na tamit yoo xamante ne maanaam moom mooy nit ki euh, di parfum maanaam parfum yaram bi wala boog mu parfum yére bi maanaam wala mu cuuraay ko wala boog nit ki masalan bi raxas yére bi nga xamante ne moom lay armaale wala boog moom ci ko boppam muy sangu di sangoo ay xeeti saabu yi nga xamante ne dañoo am ay parfum maanaam yooyu nga xamante ne yooyu yëpp la yooyu yëpp day daal di nekk loo xamante ne day daal di yàq ak masalan mooy ay doog ak gaa yooyu noonu nga xamante ne euh, euh, ñoom saa neex euh, gaa yooyu nga xamante ne boo di sangoo dañuy indi ay. <laughs> Eh, ay xeet yu yooyu moom booy aji see boo nga fàtte ko maanaam eh, wala boobu ngay umra yooyu boobu eh, nga daal koy fàtte li nga xamante ne nag moom mooy xigma bi nekk <laughs> <laughs> <laughs> yooyu nga xamante ne moom la moom moom moom la maanaam borom bi subhaanahu wa yooyu yoonal gi nga xamante ne moom la ko yoonal mooy day bañ de mooy mooy ne dafay gën a xëcc nit ki ci mu toroxlu kon ci boroomam subhaanahu wa maanaam mu gën a toroxlu ci boroom bi gën cee jublu gën a bàyyi xel lépp loo xamante ne xam ngi fii ñépp a yam maanaam ki am ak ki ñàkk ñépp maanaam du amul lenn loo xamante ne daf ciy war di feeñe naka noonu nit ki toroxlu ci kanamu boroomam subhaanahu wa daal di xam ne kat xaal bii nga xamante ne moom la nekk mooy xaalu bu wàcce boppam mooy xaalu bu wane ne moom jaam la mooy xaalu bu wane ne moom amul munul maanaam lool moom moo tax yu bëri bëri ñu dégg ko maanaam bokk na ci xegma yi tax yu bëri ñu teg ko ko naka noonu teg ko ay xeeti mbir yoo xamante ne ci jamono ci cosaan maanaam daanul mel noonu dana nekk ay coono maanaam comme li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom lañ koy digal muy armal maanaam muy tërëxlaayu noonu ak di teg maanaam nga xamante ne xeetu doxalin la woo xam ne amul woon ah, tàmmul woon di doxalee noonu daa iman naka noonu tamit ñu ne ko ay parfum yeeg xeet yooyu yëpp doo ko laalati ak yu mel noonu Euh, ne ko sa karaw gi na nga fexe fexe ba euh, bul ko wat bul ko dagg bul def noonu naka noonu sa weyi ak yu mel noonu yooyu yëpp ñu tere ko ko ni ko ni ko nag ba bul jege sa amoo maanaam waroo mën a laamisoo ak moom doo takk sëy naka noonu du ñu la takkal ak yu mel noonu yooyu yëpp ko naka noonu doo rëbb euh, doo lekk lu ñu rëbb itam ci doo dimbali kenn ci lu ñu rëbb maanaam yooyu noonu yëpp dañ ko koo tegal ngir mu xam ne kat. moom dafa war a rek jublu ci borom subhaanahu wa taala te nangu ne moom jaam la te it jaam dañ koy digal li mu li mu li mu war a mel waaye du moom mooy tànn naka la war a mel maanaam jaam moom du exiger ay sur ay conditions maanaam faaw mu nangu conditions yi ñu ko teg léegi nag moo tax képp koo xamante ne daa jàpp ne loolu dafa tar wala dafa metti ba tax ñuy naan la yow bu la neexee defal bu la neexee bàyyil wala boog mu jàpp ne xëy na du du ko def maanaam ngir ne moom nanguwul situation boobu loolu lu muy tekki mooy nanguwut a nekk jaam moom ci boppam waxal na boppam ne nanguwut a nekk jaam maanaam kon loolu rek lay tekki bu leneen te nag nit nag nit moom mënta ëpp leneen jaam comme ni alxuraan di wax rek innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama na maanaam ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy rëy rëylu wëlif ne dañ duñ ma jaamu ñoon moom daal leen dugal ci abir sawara ñu daal fay sax dégg nga kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala ubbee bunt yooyu nga xamante ne mooy strict condition yu tar yooyu nga xam ne moom lañ lay teg mu daal di koy tàmbalee ci maam dafa tar ci képp koo xamante ne nanguwul coono maanaam day tar ci yow ci képp koo xamante ne nanguwut a nekk jaam waaye ak a neex ci képp koo xamante ne jàpp na ne jaamu borom bi la subhaanahu wa taala te bi saa yu ko soobee rek mu teg ko maanaam li mu bëgg moom yàlla bu ko defee moom mu ne ko nangu naa ko wuyu si naa la labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak maanaam daal di wuyu borom bi subhaanahu wa taala nangu ko ba pare boole ko bi sant comme ni nga xamante ne noonu la mooy xaalu képp koo xamante ne teg njaamu dëggu na te loolu moom tamit bokk na ci xikma yi nga xamante ne moom moo nekk ci aj naka noonu tamit képp kenn di gis say morom maanaam ngeen di dend buur amul buur amul ki nga xam ne moom mooy dak euh, amul lenn ñëpp benn lan nekk bu jaamu borom bi subhaanahu wa taala nuroo la ñu sol nuroo la ñu doxale amul ne kii moom mooy diw kon moom na soloo nii wala kii moom mooy daa moom na soloo naa déedéet moom loolu yëpp amu ci loolu kon moom mooy li nga xamante ne ko yëpp ay xegma la yoo xamante ne ci nekk kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala tàmbalee ci kon maanaam euh, ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu gëtt kon nag li nga xamante ne moom moo mat a leeral itam moom mooy ni gëttu ci biir aj moom dañ koy tere naka noonu bu gëttu ci yiri bi loolu dañ koy tere amma boo ko defee am na nag loo xamante ne sunna la moom mooy nga gëttu laataa ngay dugg ci aj bi loolu nag lañu ñëw ci wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim kon imam al-Bukhari daan ne baabu buntu ghaslil xaluuqi raxas bi nga li nga xamante ne moom mooy ah, ah, gëtt maanaam alxaluuq xeetu gëtt la boo xamante ne dañ ci def daa faran lañ ci faral di def wax mooy safran nga xamante ne day faral di jaune lu ci ëpp xaluuq noonu lay mel wala mu maanaam noonu euh, gëtt googu nga raxas ko maanaam li tax nag moom mooy ne euh, riwaaya xadiis bi mu nar a indi daf ci am ci riwaaya yu ñëw ci kanam yoo xamante ne dañ caa tudd maanaam dañ caa tudd xeetu parfum googu waaye parfum yëpp ñoo bokk àtte ci bunt bi waaye nag im yenn euh, imaam al Buxaari nam ko baaxoo di def day faral di junj dara loo xamante ne nekk na ci yeneen riwaayaat yi bu ko defee nga mën koo gëstu boo demee ci téere bi nga gëstuwaat ko bu boobaa da nga gis li nga xamante ne moom la la bëgg a wax wala boog mu bëgg laa junj ne la indiw mu riwaaya boo xamante ne leer na ci lii waaye nag maanaam ci mbir mi donte xadiis bii mu indi am na yeneen i riwaayaat yoo xamante ne dëgëral nañ lii may wax waaye nag te wér nañ waaye indiw ma ko maanaam bu boobaa tamit boo gis nga xam ne imaam al-Bukhari lii la la nam moon a wax maanaam yooyu yëpp tamit imam bi daf koy def rahimahullahu taala mu ne kon ba kon raxas gi nga xamante ne moom la ñuy raxas kon xeet gëtt yooyu salaasa marratin ñetti yoon mi nag siyaa ci yére yi maanaam li mu wax nag ñetti yoon loolu ñëw na ci xadiis bi te insha allahu taala dañ dañ gis ne day dëgëral mazhabu jumhur ci ne sobe wala boog loo xamante ne lu ñuy dindi la dañ koy raxas ñetti yoon wallahu a'lam mu ne qaala Abu Aasim te moom mooy an euh, am amma riwaaya yi nga xamante ne moom mooy ci ëpp maanaam qaala Abu Aasim lay wax donte am na ci yenn riwaayaat yi yoo xamante ne euh, ci yenn nusax yi euh, comme li al-Kirmaani wax ci sharh bi ne dafa ñëw ci maanaam haddasanaa Abu Aasim al-Haafiz Ibn Hajar tam rahimahullahu taala nettali na loolu ci Fathul Baari ala kulli xaalin li nga xamante ne mooy yi gën a bari moom mooy qaala. Abu Asim te moom mooy an-Nabil rahimahullahu ta'ala mooy ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani rahimahullahu uh, ta'ala moom gisoon nañ ko uh, ci yaakaar naa yàggut dara mu ne qaala akhbarana Ibn Jurayj te moom mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj al-Qurashi rahimahullahu ta'ala uh, nekk Abul Walid wala boog Abu Khalid al-Umawi rahimahullahu taala gay génn gane àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquantième année bokk ci juróom benneelu génération bi bokk ci imam yu mag yi rahimahullahu taala euh, nekk imam waa Makka ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Ataa muy ibnu Abi Rabaah imam bu mag boobu rahimahullahu taala Ataa ibn Aslam al-Qurashi Euh, al-Fihri rahimahullah ta Abu Muhammad mooy dàqantalam bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna vingt-septième année génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa na Safwan ibn Ya'la euh, moom moom mooy moom mooy ci solo ci baayam Safwan ibn Ya'la ibn Umayyah at-Tamimi rahimahullah ta'ala nekkoon waa Makka ginnaaw ga tamit maanaam mu nekk tamit waa Madina bokk ci ñetteelu génération bi rahimahullahu ta'ala Euh, moom ci euh, euh, solo na ci baayam solo na ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bëriwul nag lu mu solo ci ay hadith rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala akhbarahu anna Ya'la moom mi muy Ya'la ibn Umayyata ibn Abi Ubaydata rahimahullahu ta'ala at-Tamimi ñu koy wax Abu Khalid wala Abu Safar wala Abu Khalaf Euh, rahimahullahu taala moom nag mi ngi génn adduna euh, ci jamono yi li gën a mooy ci xare Siffin maanaam foofu jamono jooju la génn adduna moom nag euh, mi ngi tuub bisu Fathu Makka moom ci la tuub dugg ci lislaam fekkee na xare yi nga xam xamante ne ñoom ñoo ci tegu di xare yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama def ak ñoom moom mooy li ko dana ci xare Hunayn maanaam fekkee na xare yooyu yëpp radiyallahu taala anhu mu nekkoon koo xamante ne tamit ku tabe la woon ku ñu xamee woon euh, tabe gu bare bare bari euh, nekkoon koo xamante ne Seydina euh, Omar radiyallahu taala anhu Euh, doon ak Seydina Usmaan radiyallahu anhu ñoom ñëpp jëfandikoo woon nañ ko maanaam euh, nekkoon na ñoo xam te da leen daan dañ ko daan délégué euh, ngir mu nekk ay gouverneur maanaam kon radiyallahu ta'ala anhu mu nekkoon saxaaba boo xamante ne bu màgg ay mbir la nga xamante ne sax Seydina ah, moom ci boppam moo doon défendre soxna Aysa radiyallahu anha ci waqaatul jamal maanaam moom moo nekkoon ci ci ci ci rolu do kiiwam gëlleemam radiyallahu anhum maanaam kon euh, mu nekkoon euh, koo xamante ne ku màgg la ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum euh, imam az-Zahabi nag rahimahullah maanaam moom dafa ne génnul adduna jamono jooju moom fekke na ba jamono Seydina Muawiya voilà radiyallahu anhu nekkoon na sax bu Seydina xamul nag moom li mu xam moo xam na ni soixantième année yi moom fekke na ko léegi nag xamul nag moom Seydina moom Seydina Muawiya ku njëkk génn adduna maanaam ci Seydina Muawiya at boobu la génn àdduna mooy centième année bi voilà maanaam waaye xamul kan ci ñoom ñaar moo njëkk génn àdduna wallahu a'lam moom nag ay xadiisam maanaam lu tolloog vingt xadiis moom la solo ay xadiisam yi ñu ngi ci saxiix euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, euh, moom day mm, nee na bi Omar Seydina Omar muy ibnu Xattaab radiyallahu anhu arini wan ma annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xiina jamono ji nga xam ne yuuxaa uh, wax yu nañ ko ilayhi ci moom qaala mu ne fa baynama maanaam sayyidna Umar radiyallahu anhu ne ko maam na ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jiñ koy wax yu uh, nag mu ne ko fa baynama diggante bi nga xam ne annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil jaaraana maanaam mi ngi ci jaaraana maanaam ndax moom xam nga fekk woon na xew-xew bi moom mooy uh, bi ñu jógee Fathu Makka Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la defee umra bi maanaam umra boobu nga xamante ne moom la def euh, ci euh, jóge woon ci jaaraana maanaam nga xam ne ci vingt-sept la nekk ci Makka nga xamante ne moom mooy xaram bi fi mu jeexee maanaam foofu la xaram bi jeexee mooy bi ñuy dem di war a xeexi ci Hunayn maanaam nan waa Hawazin la xeexi jël ak yooyu maanaam foofu nag bi mu foofu moom mooy foofu la la jaaroon nga xamante ne moom ci nord est bi ci la nekk ci Makka maanaam ci nord-estu Makka la nekk maanaam ci euh, vingt-cinquième euh, maanaam vingt-sept kilomètres euh, la maanaam moo dox ci digganteem moom kon bi mu nekkee ci al-Ja'rana mu ne wa maahu fekk mu ànd ak moom nafarun ak kuréel min ashaabi ak sahabaami radiyallahu anhum maanaam xew-xew bii ci juróom-ñetteelu at bi la am ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi maanaam xew-xew bii ñu nettali ci suñu xadiis bii mu ne jaahu ci la ko dikkalee nag rajulun benn waay fa qaala mu ne ko ya rasulallah e yow lawal yàlla li sallallahu alayhi wa taraa ngay gisee maanaam lan nga gis fii rajulin ci waaye joo xam ne ahrama dafa armal bi umratin ci or umra wa huwa fekk moom nag euh, mutadam mutadammisun ma ngay raaxoo bi tiibin ci euh, euh, ak gëtt maanaam daa raaxoo gëtt léegi yow nan ngay gisee waaju mel noonu kooku moom lan mooy atteem daal Euh, loolu nag xam nga comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ñëpp dëppoo nañ ci ne jamono maanaam loolu def ko ci jamono ji nga xamante ne yaa ngi koy def ci umra fekk yaa ngi ci biir umra bi loolu moom baaxul loolu moom faw nga euh, ren bi euh, bi walla hadiyu bi maanaam faw faw nga ren bi am xar maanaam ngir ñooy fidya maanaam faw nga ren bi am xar maanaam mooy mooy faw nga tuur deret daal maanaam ngir def ko gis nga li ñuy tuur deret maanaam bokkut ak ñun wolof yi li ñuy tuur deret yàlla yàlla sax dégg fa sakata mu daal di euh, moom annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam saatan ak waxtu fa jaa'a mu dikkee ko nag al wahyu wahyu fa ashara mu daal di junj nag Omar sayyidina Omar radiyallahu anhu ilaa Ya'la maam ci Ya'la maanaam fa mooy Ya'la ibn Umayya bi radiyallahu fa jaa'a mu daal dikkee Ya'la moom wa ala rasulillah fekk min ci kaw ndawal yàlla ne nag sallallahu alayhi sawbun ab mbalaan xat boo xamante ne bi bihi moom lañ ko euh, muure nee na fa adxala mu daal di dugal rasahu boppam fa iza rasul fa iza fekk nag rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam muhmarrul wajhi ma ngi aji xonk ci xar kanam wa huwa te moom yaxittu ma ngay xaram maanaam euh, euh, summa topp nag surriya ñu féexal ko am hu wallif ko maanaam moom bu wax yu bi dee ñëw da daan diis comme ni nga xamante ne noonu la ko alxuraan waxe inna sanulqi alayka qawlan saqilan ñun de dañuy wàcce ci sa kaw maanaam wax joo xam maanaam wax joo xamante ne wax ju diis la maanaam moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ko gisi woon ci yu njëkk ya maanaam ci kitaabu Badul Wahyi ne jamono joo xamante ne da daan tar bi sedd yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax yi bu bu daan ñëw mu ñàkk tooy xepp maanaam ngir euh, alxuraan bi diis gi nga xamante ne moom la diis naka noonu noonu la daan mën a ñëwee maanaam wax bi di wàcc mu fekk mu tegoon tànkam ci kenn ci saxaaba yi maanaam kooku ta yar yaram bi maanaam mu naroon a damm maanaam ngir diisaay gi yeneen bi diis jamono jooju sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu maanaam wax bi noonu la daan def moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa kon moo tax alxuraan ci jëmmi boppam noonu la mel dafa diis looloo tax a borom bi subhaanahu wa ta'aala bu buñ ko wàcce woon ci doj rek da gis mu daal di mokk maanaam law an law an ah, law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah maanaam loolu la loolu nag maanaam loolu moom mooy euh, wala boog walaw anna qur'anan suyirat bihil jibaalu aw ah, euh, euh, suyirat bihil jibaalu aw kullima bihil mawta bal lillahi al-amru jami'an maanaam alqur'aan yi maanaam gis nga dëgg-dëgg bu nekkoon dëgg-dëgg lu ñu def Euh, maanaam wone dooleem maanaam kon da gis ne kon bu doj yi lay doxloo naka noonu ah kullima bil mawta ñi dee dana leen waxloo voilà dégg nga euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy xew ci mbiru alxuraan euh, moo tax kon bi nga xamante ne nag moom la ñëw te ne yeneen bi sallallahu alayhi ñi ngi koy nekk di ko wax yu ñu gis ni mu mel. rek ñu jékki-jékki rek maanaam fekk da doon nelaw maanaam loolu moom moo lay won ne wax yu bi mu fekk la ngay nelaw maanaam mu fekk yéen sallallahu alayhi wasallam muy nelaw mu fekk ko muy xoole ñoo ket maanaam moo tax euh, wax yu bi mu yegsee rek mu daa ginnaaw gi mu daa di féex maanaam surriya bi mooy surriya anhu moom mooy mu daa di féex maanaam mooy dañ dañ ko soulager maanaam mu daal di féex fa qaala mu ne ayna allazi ana ki nga xamante ne sa ala moo laajoon anul umra ci mbirum umra maanaam masala bi nga xam ne moom mooy wërwërloo ci umra euh, ana kan moom mooy nga xamante ne moom moo ko laajoon fa utee ñu indi ko bi rajulin ci benn waay ci waaja fa qaala mu ne irsil raxasal ak tiiba gëtt gi allazi bi nga xamante ne bi ka moo nekk ci yow salaasa marrata ñetti yoon maanaam kon loolu moom mooy tegtale ne maanaam li nga xam ne moom moo moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith euh, bi ci buntu bi donte comme niñ ko waxee maanaam waxul ne xaluq la maanaam ndax xalu naw min at-tib la maanaam lenn la ci gëtt waaye dafa am façon rek maanaam nu muy mel mooy sax façon maanaam moom lañ lañ ciy def euh, kon euh, li nga xamante ne tamit moom mooy li nga xam maanaam moom mooy euh, kon parfum boobu nga xam ne moom la ci def mu nekk mu ñu war ko raxasee ñetti yoon Euh, moom mooy li tax euh, imam al-Bukhari rahimahullah indi ko lool nag day dëgëralaat beneen masala dañuy delloo ci beneen masala boo xamante ni gisoon nañ ko ci euh, kitaabul wudu maanaam masala yi nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa maanaam wala bokk dañ ciy digle dañuy wax maanaam yére ñaata yoon lañ koy rax bu ci sobe dalee masalan ñaata yoon lañ koy raxas que ñu gisoon ne fuqaha yi dañ cee wuute woon rahmatullah alayhim fuqaha u euh, maliki rahmatullah ñu wutaluñ ko dëxal li nga xamante ne moom mooy fuqaha xanaa bi euh, euh, hanabila rahmatullah ñoom juróom-ñaari yoon la ñuy raxas ñoom faaw nga raxas ko juróom-ñaari yoon waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur muy fuqaha xanafi ak shafi'i rahmatullahi alayhim ba léegi ni ñoom ñoo gën a bëri maanaam ci àdduna bi ñi àdduna bi li ci ëpp ci fuqaha ci borom xam-xam yi ak fuqaha yi ñi nga xam ne dañuy topp ngir ngiru xanafi yi la ñuy topp wala ngiru shafi'i yi fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoo ci tegu xanaa bi lay tegu ci waaye maanaam waaye yeneen ngiir yi ci des nag ñu bokk ak ñeent yooyu moom ñi ci des ñëpp moom amatuñu maanaam daanaka maanaam ñi ci nekk bëreetuñu bu dee am na yu ci ñu ñoo xamante ne am na ñu tane ba léegi na kon nag loolu moom mooy euh, euh, ñeenti ngir noonu la ñu tax noonu lañu ñu ci boobu masala waaye nag dinañ gis ne xadis bi day dëgëral waxu jumhur maanaam muy fuqaha xanafi ak shafi'i rahmatullah alayhim naka noonu yeneen xadis yi nga xam ne ñoom ñooy digle ci raxas jat maanaam yëpp dañuy dëgal ah maanaam bu ah, euh, falyaghsil eh, salaasan wala falyaghsil yadahu salaasan ak yooyu yëpp nga xam ne dañuy wax yooyu noonu day tegtale day gën a dëgëral ne ñett ñett yoon raxas ñett maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy di eh, maanaam mooy day dëgëral mazhabu jumhur ulama rahmatullah alayhim waaye nag bu ñu xoolee fuqaha maliki rahimahumullahu taala li ñuy wax ñoom ci buntu boobu te loolu amaan na moom mooy tax boobu nekk wax wax ji noot moom mooy eh, liñ ci jublu maanaam moom mooy na fet comme que mbir mi nag loolu rek la mooy na fet loolu lañ ci jublu kon bu boobaa lim bi du am maanaa maanaam waaye nag dafa fekk ne lu ci ëpp bu ñu ko raxasee ñetti yoon dana fekk mu set ndax tamit ñëpp d'accord nañ ci ne bu ñu ko raxasee ñetti yoon c'est surtout faaw ñu raxasaat maanaam kon bu boobaa loolu mooy dëgëral waxu Maliki rahmatullahi alayhi di ko nootal wallahu a'lam mu ne ko nag kon na ko raxas ñetti yoon wan bi ah te nga te nga hadith euh, bi tamit dë maanaam euh, ndës lu waay la ci Maliki rahmatullahi alayhi maanaam ci la ñuy sukkandiku bu baax a baax. maanaam ngir masala yi nga xamante ne daan ci ñëw léegi insha allahu taala ci kanam maanaam moom mooy ndax mën naa jël gëtt euh, defar ko maanaam gëttu wala ci yére bi nga xamante ne mbalaan bi nga xam ne moom lay umra wala ma koy aje maanaam ma gëtt ko parfum ko ba mu neex wala boog ma euh, euh, bu may bu may wala boog man saa bopp ma defar saa bopp ay parfum laataa may dépasse maanaam jamono jooju fuqaha maliki rahmatullah ñoom ci mboolem xaal yi dañ koo tere maanaam dañ ko dañ ne baaxul ñoom nag dañu sukkandikoo ci xaalis bi waaye dinañ ñëw ci ne euh, wax ji gën a dëgër mooy ne loolu sunna la daañ ci ñëw insha allahu taala ak lan la ñuy tontu ci xadis bii nii insha allahu taala mu ne kon nag wan via na nga rocc anke ci yow al jubba jubba bi nga xamante ne moom nga sol euh, nga rocc ko gisoon nañu jubba maanaam yëri la boo xamante ne ah hmm? moom dañ koy maam day day day day ci kaw moom mooy euh, xat ah ci suuf benn xeetu manteau la boo xam ne ci kaw mooy xat ci suuf maanaam yaatu mu am dugalukaayu loxo yu ndaw ñaar yooyu nag loolu nag euh, te comme dañ koo ñaw buñ ko xoolee noonu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi ne na ko rocci ngir ne amoo droit sol lu ñu ñaw maanaam loolu tamit daañ ci ñëw insha allahu euh, taala mu ne was naa na nga def nag na nga def fii umratika ci sa umra kama kem ni nga xam ne tas naa moom nga def fii moom ngay def fii hajjatika ci sa aj qultu li Ata maanaam man moo wax Ata maanaam moo ibnu Jurayj moom moo wax mu ne man moo wax Ata araada al inqaa maanaam araada ndax dafa nam al a maanaam mu setal xiina ba nga xamante ne amarahu moom la ko digal an yaghsila ci mu raxas ko salaasa marratin ñetti wa qaala na'am mu ne waaw maanaam loolu kon day dëgëral wax ji nga xam ne moom la fuqaha u Maliki wax rahmatullah alayhim wallahu euh, a'lam hadith bi imam Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 1789 ak 1847 4329 ak 4985 imam Muslim dina ko hadith numéro 1180 juróomi yoon imam Abu Dawud dina ko hadith numéro 1800 dix-neuf imam an-Nas imam at-Tirmidhi na ko xadis numéro huit cent trente-cinq imam an-Nasa'i na ko xadis numéro deux mille six cent soixante-huit deux mille sept cent neuf ak deux mille sept cent dix imam Ahmad na ko xadis numéro dix-sept mille neuf cent quarante-huit dix-sept mille neuf cent soixante-quatre euh, ba dix-sept mille neuf cent soixante-sept yoo xam ne dix-sept mille neuf cent soixante-six moo ci bokkul kon day gis ne xadis bi mu baabu tayyibi inda al-ihram wa ma yalbasu idha arada an yuhrima wa yatarajjala wa yaddahina maanaam eh, fii daf cee boole ay mbir yu bari maanaam mu ne baabu buntu bi nga xam ne moom mooy leeral at tayyib ba gëtt gaa ngi nii inda al-ihram ah, eh, maanaam armal kon moom mooy soo boolee lépp moo tudd armal bu benn mbir rek moo tudd armal maanaam moo mooy Euh, euh, sol bi ngay sol yére yi ci miiqaat bi maanaam fi nga xam ne fa nga ko war a defee ak tàmbali bi nga xam ne moom ngay tàmbalee di di di wax labbayka maanaam yooyu yëpp booleen boolee maanaam moom la ñu tuddee armal maanaam ak ñaar rakkaay ak sangu gi ngay sangu laata ak yooyu kon armal bu benn mbir kese dañ naan adaa armal déedéet dégg nga kon euh, wo loolu maanaam moom mooy kon bu ñuy armal gëtt gi foofu armal kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeral na ci masala bu njëkk bi bu wax ne moom lay leeral mooy gëtt laata arma ñaareel bis biir mi moom mooy wama yalbasu ak lan la mën a sol iza arada bu nammee an yuhrima ci mu armal wa yatarajjala te dana euh, peñewu wa yaddahina te dana diwu maanaam kon euh, yii nii mu ne yii yëpp mën naa ne maanaam kon bu ñu xoolee lim ci namm lim bëgg wax maanaam moom mooy su fekkente ne yii ñu doon wax ci jot ci xadis bii weesu maanaam xadis boobu weesu yi ñu doon wax mooy yi nga xamante ne moom mooy boo nekkee ci biir umra bi wala ci biir at gi loolu moom dañ la koy daal di mujj tere waaye su fekkente ne génn nga ko maanaam moom mooy laataa ngay umra wala laataa ngay ak wàccaay boobu ngay wàccaay yii dafa nekk loo xamante ne sunna la maanaam lool la la wax loolu la la bëgg wax loolu moom mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne. Euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci maanaam ci mbir moomu bu fekkente ne dafa am ñaari masala dañ ko tàqale masala bu njëkk bi moom mooy lépp loo xam ne dafa aju ci yaramu nit ki ci jëmmi boppam loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci lu koy dëgëral maanaam loolu parfum maanaam nga parfum wala nga diwu wala yooyu noonu loolu nekkul loo xamante ne lu ñu tere la xatta ci biir umra bi sax daañu gis ne diwu ci du lu ñu tere waaye ci charte lay amee comme sangu niñ ko ñàkk a waaye tamit day nekk ci charte waaye li nga xamante ne moom mooy comme umra bi wala ak bi yëpp ñooy nuuroo ci buntu bi maanaam kon dafa am loo xamante ne dañ ko ciy digle maanaam dañ ko ciy tere moom mooy euh, nga gëttu mais loolu ci biir la waaye ba nga koy tàmbali maanaam ba ngay armal nga daal di par parfumé wu nga gëttu bu dee ci sa yaram nga ko laal loolu euh, fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo bañ carrément maanaam ci bépp xaal comme niñ ko leeralee léegi ci hadith bi ñu weesu waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom daganal nañ ko nee nañ axan ah kay loolu mën naa nekk amma bu fekkente ne nag yëre bi nga xamante ne moom mooy yëre mbalaan bi nga xam ne moom laay làmbaayoo ak di ko euh, teg ci sama kaw bu fekkente ne damay umra wala may aj bu boobaa làmbaay googu noonu bu ma parfum ko foofu nag bu yeneen jum jumhur dañ ciy gën a wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanafiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom bu boobaa dañuy ànd ak fuqaha u maliki yi ci mbir mi ne déedéet loolu du baax amma fuqaha u shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ naan ahan kay waaye dafa am rek charte buñ koy su maanaam wala muy aj daal di parfum mu yàgg maanaam daal di mu dem mu simmi maanaam mu simmi ko ah, ah bu ko simmee bu boobaa dootu ko mën a solat lu dul mu raxas ko ba pare wala bu jekki-jekkee mu wadd su waddee tamit du ko mën a jëfandikoo lu dul mu raxas ko ba pare maanaam kon loolu ngir ne day mel lu mu solaat lu bees fekk mu ngi woon ci biir fekk armal na ba pare maanaam kon loolu moo foofu rek lañu wuutee maanaam ak seen maanaam ak bu doon yaram la beneen bi ci def moom mooy ndax ne ñoom dañoo gis ne maanaam junguur ci buntu yaram dañoo gis ne nga ànd ak parfum bi maanaam nga parfumé wu dugg bokkul ak nga def ko ci biir maanaam loolu du benn am na mbir yoo xamante ne dañ la koy may dañ la koy may fekk ba nga ci duggagul la maanaam nga ànd ak moom comme masalan euh, yéeféer boo xamante ne maanaam euh, dafa takk jabar jabar ji nekk euh, yéeféer ñu mu dugg ci lislaam duñ ne ko faw da ngay fase jabar ji maanaam ngir ne mayoon nañ ko ko ba mu nekkee yéeféer waaye bi mu duggee ci lislaam daa continuer di dagan ci moom maanaam ak yu bari am na masala yu bari yu mel noonu mooy loo xamante ne da ni ko amee woon mooy jamono ji la léegi nag jamono jooju weesu na euh, da nga dugg ci beneen euh, réglementation bu bu tax nga xamante ne yow bu doon ci réglementation boobu lañ lay àttee ci loola lañ lay àttee boobaa dañ koy dañ la koy tere waaye comme que nekkoon nga ci avant maanaam da nga àndoon ak moom dugg loolu daañu ko may waaye boo xasee ba dugg maanaam duñ la may nga def ko mu beesaat maanaam loolu buntu bi bokkul ak maanaam loolu yi nga xamante ne. Euh, dama am yoo xamante ne ci fiqh buntu fiqh loolu lay mel te loolu lu ma tabaayee xel la loolu nag moom moo tax boroom xam-xam yi euh, jumhur rahmatullah alayhim foofu la ñu wuuteeg fuqaha maliki rahmatullah alayhim ci buntu boobu léegi mu def ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mooy mooy mooy tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy bu fekkente ne tey dama jël sama yére ba tey bu fekkee fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy teqale masala ne su fekkente ne jëmm ji moo ci nekk maanaam jëmm ji moo ci nekk jëmmi parfum bi masalan mu nekk gëtt goo xam te dafa am jëmm comme masalan yenn euh, parfum yi nga xam ne day am euh, jëmm maanaam nga teg ko bu boobaa loolu day waral fidya maanaam faw day waral rendi xar bu fekkente ne nag amul jëmmu waaye xet ji rekk ci des loolu moom mooy loolu moom euh, amul problème dañ la koy baal waaye su dee couleur bi mi ngi ci couleur bi mi ngi ci ba tey maanaam kon ñetti kaala li nga xam ne jëmm ji la ah wala xet gi wala wala melo yi couleur bi bu fekkente ne euh, jëmm ji la day rendi da ngay rendi bu dee xet gi la dañ la koy jéggal maanaam dañ naan la faaw soppil li nga def baaxul ajo ah, demal gaawul góorgóorlu nga changer yére wala nga raxas ko wala yu mel noonu waaye duñ la waral dara waaye bu dee couleur bi moo ci nekk nag foofu fuqaha Maliki rahmatullah dañ ñoom seen biir ñenn ñi wax dañ koy jox àttey euh, jëmm ji dañ koy jox àttey gi waaye nag lii wax nii mooy lu tuuti la waaye su dee lu nga xam ne foo làmb ci yére bi mu boo boobaa da ngay rendi maanaam bu dee bi nga pare masalan du ko sa xeet saabu yooyu nga xam ne day am xet masalan nga sol ko yooyu da indil por da indil maanaam xeetu eh, defar defar googu maanaam moom mooy fidye gi nga xam ne moom mooy rend bi nga war a rend xar bi loolu moom yooyu moo tax mu nekk ay mbir yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la waaye loolu mooy su dee da nga koo lan da nekk ci at gi maanaam mais loolu mooy mën a maalise waaye li gën a dëgër insha allah mooy waxu eh, Shafi'i rahmatullah te daan ci ñëw mooy ak lu mën ci xew ci buntu boobu bu dee buntu boobu moom nga xamante ne da nga kaa duggaale loolu du ko tere waaye nag après doo ko mën jëfandikoo waat boo ko xasee ba dindi wala mu wadd hmm. dégg nga kon euh, euh, léegi nag ah, allahuma ko mu def nga raxas ko dégg nga euh, léegi nag mu am tamit yow li mu fi beneen mbir boo xam ne moom la jublu ci buntu bi mooy boo nit ci bëggee armal dafa am yomu yoo xamante ne xëy na dañ ko ko doon tere ci cosaan mu sol ko waaye am na yuñ ko mën a baal yoo xamante ne dañ koy baal moom mooy ñaareel bi ñett mooy mooy wa yalba wa ma yalbasu iza arada an wa yatarajal maanaam mooy di day day peñew ngir ne dañuy ko dagg sa karaw moo tax ñuy laaj ndax war ngaa ak yu mel noonu boobaa da ngay peñew peñewu mën def loolu lu ñuy jéggale la wa yaddahiru da ngay waaye diw gi day nekk ci sartu ne diw gi ci boppam amul parfum maanaam kon loolu moom mooy euh, kon yooyu moom mooy euh, masala yi nga xam ne moom la bëgg a wax mooy wa qaala ibn Abbaas mu ne euh, moom mu ne yasum dana dana xeeñtu maanaam dana xeeñtu al kay armal ar euh, rayxaana rayxaan rayxaan benn xeetu euh, fleur la mooy basilic voilà yooyu nga xamante ne euh, dafa am yenn xeet gi léegi nag lii mu wax nii imam Sa'id ibn Mansur rahimahullahu taala soloo na ko ci moom mu ne yanzur te dana xool fil mir'at ci ci seetu wa yata daawaa te danay fajoo bi ma yàqulu ci lim lim ci li ñu mën lekk rek mooy az-zayt mooy diw wasaman ak graisse maanaam diw ak graisse mën na cee faju masalan euh, euh, def ko ci euh, góom bi wala yu mel noonu wala bokk waaw maanaam dinañ koy mën di jëfandikoo daal léegi loolu yëpp nag ci charte mu bañ a am lan parfum léegi nag mu def masala yi xëntu rayxaan gi kooku nag borom ko moom mi dañ cee wuute rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa Euh, Maliki Hanafi ak Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo sib maanaam xintu euh, parfum yu mel noonu wala boog maanaam euh, fleur yooyu nga xam ne dafa am parfum wala cosaanam dañ ciy defar parfum yu mel noonu lool ñoom dañ koo sib fuqaha ñi nga xam ne ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne dafa xaraam moom boo ko defee xaw nga dem rendi ji sax maanaam ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqaha Hanabila rahmatullah ñoom lu ci bëri bëri bëri dañoo jaxasoo maanaam dëppoo wuñ lu tax. moom mooy ne seen imam ci boppam waxul lu leer ci mbir maanaam daf cee def tawaqquf maanaam moom ju mu ci woon a joxe àtte am na ñoo xamante ne ñoom ñooy fuqahaa euh, maanaam al imam ku mel ni Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala comme li nga xam ne noonu la al imam ibn Abbas maanaam ne kooku imam al-Bukhari nag dafay jàpp ne moom dafa jàpp ne dagan na moo tax mu indi waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma waaye daal am lu ci mën ci xew dañuy gis ni kon moytu du ko gën comme que mbir yi wuute yi di yegg gën a foofu ndax madaaru xilaaf lan la lan moom moo waral wuute gi lan la lenn rek la moom mooy euh, lan moom mooy ndax euh, fleur bu mel noonu basilic est-ce que fleur bu mel noonu dañ ci génne parfum wala déet ñu jàpp ne dañ ci mën a génne parfum ñoom dañuy jàpp ne dafa xaraam ñu jàpp ne mënuñu ci génne par force de ñoom duñ ci jàppee duñ ko jàppee maanaam dañuy jàpp ne dagan na mën na ne maanaam lu gis ne kon boo xoolee dëgg-dëgg mooy ci ndëkku moo gën a wóor maanaam ci bunt bi wallahu a'lam mu ne wa qaala Ataa muy ibn Abi Rabaah rahimahullahu taala mu ne yatax xattamu maanaam Euh, nit ki mën naa sol li nga xamante ne moom mooy euh, jaaro hmm. maanaam kon xam nga dañuy tere li nga xamante ne maanaam li ñuy tere dëgg-dëgg moom mooy ku sol lu lu lu tëju maanaam dafa bokk ci li ñuy tere mooy luy tëju nga sol ko mais comme que jaaro jaaro moom lu ñu mën a jéggale la maanaam du loo xamante ne lu bari la loo xamante ne lu lu ñu mën a lu ñu mën a maanaam lu lu rëy la daal loolu te jaaro dañ koy faral di sol maanaam du du du lu problématique comme li nga xam te loolu moom moo tax ñoom ñu wax ko moo tax borom moo xam ne rahmatullah alayhi ñoom dañ koy jéggale mooy jaaro nag mu daal di ci teg ne euh, wa yalbasu te dana sol alhimyaan euh, alhimyaan moom mooy euh, banaan luñu naan mooy comme genre gafa banaan gafa ga moom mooy Euh, voilà maanaam xam nga comme day tëju dañ ciy def ay koppar dañ ciy def ay voilà ak ay ay maanaam pièce d'identité xeet yu mel noonu voilà mu ne loolu tamit garaawul maanaam nit ki mën naa sol lu mel noonu voilà waaw mooy <laughs> dafa garaaw <laughs> ah voilà mais sous condition bu bañ a nekk lu rëy loolu tamit lu am solo la maanaam mu nekk rek lu lu yemamaayu. waaye bu dee masalan ceinture ñooñu du mel ni kuy def boxe ñooñu nga xam ne day tollu fii yii yëpp loolu waxuñu ko maanaam <laughs> bu yamamaay rek dégg nga mu ne wa taafa na ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu wa huwa fekk moom ma ngay armal waqat te dëgg-dëgg xasama dafa takk bu mu dëgër ala bat na ci biiram bi saw bi ci yére ci mbalaan maanaam moom mooy kon li nga xamante ne euh, Euh, loolu mooy ne bu ne gis ne mbir mi day waaje day day bu moytuwul day dagg day daanu maanaam mu takk ko ba mu dëggal maanaam loolu noonu euh, moom la woyofal te ànd ak loolu borom xam-xam yi lu ci bëri du ñu maye lu mel noonu maanaam daal solee ko noo xamante ne rek maanaam na ko takk takk bu woyof bu fekkente ne dangay ngay jàpp ne mbalaan maanaam làmbaay gi dana daanu walam tara te gisul Aisha sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha bi tubbaan Euh, tubbaan moom mooy maillot de bain mooy mooy voilà mooy tubéy boo xamante ne comme xeetu pantalon boo xamante ne euh, day gàtt lool maanaam mooy mooy maillot de bain rek caleçon voilà mu ne loolu Sayyidatu Aysa gisul ne garaaw na radiyallahu ba san gisu ci lu aay lil la sii na ñeel ñi nga xam ne yar xalu na dañuy war xaw euh, dajaxaa ci kaw hawdatan hawdat bi moom hawdat mooy euh, bu ñu jëlee gëléem walla ñay euh, li ñu teg ci kawam nit ñi di dugg ci biir maanaam xam nga bu dee mm, kii watiir la ñuy teg ay fas ak yooyu non ak fas kii nu mu tudd euh, mba mbaam wari watiir wala sareet ak yooyu lañuy ñuy teg mais bu dee gëléem la wala kii li ñuy teg dafa am lu ñu teg ci kawam maanaam loolu day tuut du ko tax rëy souvent ak jigéen ñi ñoo ci daan dugg. maanaam loolu mooy xaw daj maanaam loolu mu dugg ci biir ñu dugal mu mu toog ci loolu nag moom danaan gis ne bañ doon armal euh, xale yu mu àndaloon léeg-léeg euh, bu ñu niñ ko takkee noonu da daan tax euh, léeg-léeg seen cër yi di feeñ wala yu mel noonu mu ne nag ngeen sol caleçon garaaw bi maanaam loolu am na tamit ci borom xam moo tax borom lii nag li ëpp ci borom ko xam ne rahmatullahi alayhi dañ ne même xattaa lii du dagan gis-gisu soxna Aysa la radiyallahu anha waaye xatta loolu sax du mën nekk boo ko defee da nga war a lan rendi da ngay rendi comme li saahibu Tawdih rahimahullahu taala bi mi sah Sahih Bukhari maanaam mu ne loolu boo ko defee da ngay da ngay rendi de ci suñu masal maanaam fuqaha maliki bi rahmatullahi alayhi maanaam kon nga gis ne euh, loolu day tekki ne maanaam kon maanaam loolu dafa jar a moytu yooyu yëpp même xattaa yooyu sax jar na moytu ndi ko daanaka maanaam da te donte ci circonstances yooyu la am na nag ñoo xamante ne ni ñu firee wax ji moom mooy ne jigéen ñi la doon la doon wax maanaam mooy jigéen ñi ñoom permettre nañ parce que yii ñuy wax yëpp góor ñi la concerné jigéen ñi loolu concerné wu leen comme ni nga xamante ne dinañ ko gën a leeral buñ ci yegsee insha allahu euh, taala Euh, kon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab la haddasanaa Muhammad ibn Yuusuf te moom mooy al-Firyaabi euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom hadiisam imaam Buxaari moo ko solo ak imaam Tirmidhi ak imaam ak imaam ak imaam ñoom ñett ñoom ñoo solo ak hadiisam maanaam imaam Buxaari la nekk seen sëriñam ci def solo xadisam ñu ngi génn àdduna deux cent douzième année génn génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Abdullah ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala al-Firyaabi moom mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy ibn Sa'iid ibn Masruuq ibn Thawr ath-Thawri rahimahullahu ta'ala di imam mag Abu Abdullah al-Kuufi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième année génn àdduna cent soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Mansuur mu ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a imam bu mag boobu Abu Attaab as-Sulami di waa Kuufa Kufa génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Sa'id ibn Jubayr moom it waa Kufa la maanaam eh, ginnaaw ga mu nekk waa Makka maanaam kon waa Kufa la rahimahullahu ta'ala Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham eh, muy Abu Muhammad dañu Abu Abdullah Euh, al asadi rahimahullahu ta'ala di imam bu mag gane adna quarante-sixième année génn adna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon taalibe Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nekk imam bu mag ci tafsir ak ci fiqh ci tasawuf ak ci hadith comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee euh, mu ne qaala qaala nee na kaana ibn Umar Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yaddahinu bi zayti ci diw maanaam zayt da daa yëpp dahinu mooy euh, ak duhnu moom mooy comme lu ñuy voilà diw ci bopp bi mais zayt la ko daan defe maanaam zayt mooy diw mooy waaw zayt mooy comme xeetu dëwlin waaye souvent bu ñuy wax zayt mooy huile d'olive ci lañ koy faral di def mais zayt dañ koy wax ci yeneen diw yi ci des yépp comme moo tax zaytun tudd ko voilà euh, dégg nga fa zakartuhu nee ma tudd loolu nee na ma wax Ibrahim muy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala maanaam euh, Mansur ibn mu man dama kaa wax dama kaa mag comme li nga xam ne nañ xam rahimahullahu ta'ala di imam ci wàllu xam-xam ci tafsir ci ci Euh, ci tasawuf euh, moom mi ngi gën a àdduna 46e année génn àdduna bokk ci cinquième génération bi rahimahullahu ta'ala mu ne na qaala moom mu ne moom bi mu waxee moom bi ma ko waxee loolu Mansuur ibn Mu'tamir ma déggee léegi mu ndemel Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nii ma dem ci Seydina man ma dem ci Ibrahim ibn Yaziid an-Nakha'i ma wax ko qaala mu ne ma sana tas naa ana lan ngay ci qawli yi ci waxam jooju maanaam waxu Yonent bi lay wax sallallahu alayhi voilà léegi waxu yenente bi nan nga koy def sallallahu xam nga euh, li nga xamante moo tax euh, moom loolu la gisoon moom dafa gisoon ni loolu aayum euh, moo tax Seydina Abdullah ibn Umar noonu la ko gisee xataa doomam Saalim bi mu gisee ni baayam noonu la gisee te baayam moom maamam maanaam mooy Seydina Umar radiyallahu anhu tamit même gis-gis gi la amoon soxna Aysa radiyallahu anha bi mu ko waxee maanaam bi ñu ko ñëwee ni ko soxna Aysa day nettali na nee maanaam mu liñ nar a wax mi moom mu ne ah waaw loolu day bëggoon naa xaar ba xam sa bàyyi lu ci xalaatoon maanaam mooy est-ce que xamu ci lu gën a kawe lu soxna Aysa xam parce que comme moo daan taxaw ak yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam wax soxna Aysa gi rek la daan gisee moom yeneen bi sallallahu mu daan dem yu bari bari danaan ànd ak sa bàyyi Seydina Omar radiyallahu anhu waaye ànd ak loolu Salim dafa ne moom man li ma gis mooy li soxna Aysa wax radiyallahu anha te mu jële ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu ko waxee ne sa baay ak sa maam li ñu wax nag mu ne waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a dëggu lépp luy wax voilà voilà loolu kon euh, wax na ju ju ju yéeme dégg ndax moom dina ma moom ndax moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan tere maanaam euh, dana maanaam comme mazhabu Maliki yi na mooy diw lépp loo xamante ni nga koo diw parfum rek baaxul maanaam pour pour ñoom baaxul xattaa boo ko defee ci biti ah, ci biti ah, xarab bi loolu moom moo tax soxna Aysa radiyallahu anha bi mu nettalee waxu yenente bi sallallahu alayhi mu jaaxaloon Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu jaaxaloon ko ngir ne baayam tamit Seydina Umar ibn moom it noonu la ko gisee woon maanaam moo tax fuqaha maliki yi gis-gis googu maanaam jël wax jooju waaye tamit ñu sukkandikoo ci waxu kan hadith Seydina Ya'la bi radiyallahu anhu ay Ya'la ibn Umayya bi radiyallahu anhu bi mu nettali ne Seydina Umar radiyallahu moom moo ko doon wan ba Yonent bi sallallahu alayhi ñoom ñaar ñu fekkee doo di ko Yonent li leen Yonent bi wax sallallahu waaye suuf que loolu juróom soxna bi la maanaam moom mooy fee bële bañ defee fathu Makka la ci juróomee juróom-ñetteelu at bi fii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam soxna Aysa radiyallahu anha yi muy nettali nii mooy ci fukkeelu at bi maanaam mooy mooy bi mu ajee xajjatul wadaa moo tax mu ne haddathani aswad mooy ibrahim ibn yazid an-naqi rahimahullah daan ne haddathani aswad mooy aswad ibn yazid ibn qays ibn alqama euh, an-naxa'i abu amr abu abdurrahman an-naxa'i al-kufi rahimahullah ta'ala bokk ci ñaareelu génération ah muy génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ba 76e année an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat mu nekk annii naka man de mi ngi mel ne ni man maa ngi nii anzuru maa ngi gis ilaa wabi fi ci lerexetu tii bi euh, gëttu fii mafaariqe euh, ci kaw bopp yi euh, rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mafaariq mooy fi karaw yi boo doon peñaw fi karaw yi tàqalikoo maanaam foofu mooy mooy mifraq léegi nag mafaariq moom mooy yu bëri yi rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam woo fekk moom muharram mi ngi armaram léegi nag Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah daf ne waa léegi loolu xalaat yi wax bi moo tax mu def point d'interrogation maanaam soxna aswat nettali na ma nee na soxna Aysa nee na radiyallahu anha ah, léegi nan nga xalaat ci wax moom voilà kenn rek diw biñ la may rek moom mooy lu amul parfum bu kii au nga nga tàmbalee ko déedéet ne booy booy armal nga def ko lool loolu rek lañ la may déedéet maanaam moom li mu bëggoon wax moom mooy boo nekkee ci biir armal bi mën nañ laa may nañ la nga diwoo lu la neex bu amul parfum soo nekkee ci biti armal bi tamit may nañ la nga diwoo waaye mën nañ la may sax ba nga diwoo lu ñu parfum waaye loolu moom mooy boo koy waajal loolu moo tax mu nekk sunna maanaam nga waajal ko te loolu dina gën a leer ci buntu bii di ñëw insha allahu taala xadis euh, bi imam Bukhari indi woon na xadis numéro deux cent soixante neuf waa xadis numéro neuf cent dix ak cinq neuf cent vingt trois imam Muslim euh, indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-dix euh, juróom ñaari yoon imam Abu Dawud na xadis numéro deux cent cinquante-quatre ak mille sept cent quarante-cinq mille huit cent trente imam An-Nasa'i lu bari na ko indi imam Ibn indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent vingt-sept deux mille neuf cent vingt-huit imam Ahmad Euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñoom solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimahullahu léegi nag mu daal di indi li nga xamante ne nag moom mooy ndaj dëpp li maanaam nga xamante ne moom moo euh, moom moo dëgëral lu leer a leer a leer li nga xam ne moom mooy xadiisu moom mooy euh, mazhabu jumhur mooy lan mooy mën te day dëgëral tamit mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhi xattaa ci beneen masala bi mooy bi ñu wuuteeg jumhur mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te mooy at mu ne qaala akhbaranaa Maalik imaamu daaru hijra an Abdurrahmaan an Abdurrahmaan ibn al ah, ah, nga xamante ne hmm, imaam bu ah, Abu Muhammad bokk ci sixième génération bi muy al-Madani bu génnaat na cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay bi wax nañu ne cent trente et un donc moom euh, rahimahullahu taala bokk di doomu an abi mu jële ci baayam te baayam mooy kat al-Qasim Muhammad nga xamante ne moom mooy kenn ci fuqahaa sab'a yi gisoon nañ ko an Aisha mu ummul mu'minin radiyallahu taala anha zawjun nabi di soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat nee na kuntu nekkoon naa utayyib daan gëttal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi maanaam baatu kuntu bi daan naa def nag li nga xamante ne borom moom yi wuute nañ ci lan lay tekki ndax est kaana suñ ko daan jëfandikoo li ñu tekk mooy da daan tegtale lu luy bëri lu mu daan am te lii gis nañ ni événement bi benn yoon rek la am waaye tontu li mooy ne daan na gëttal moom soxna Aysa radiyallahu anha daan na parfum yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu bare bare bare bare waaye nag boole ci ak bii nii nii nii ci jamonoy aj ji maanaam loolu la ci jublu mu ne kon daan na gëttal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, li ihraam yi ngir armaalam xëy na yos ne mu jamono jamee armal maa ko daan par feu wala yi ak bi mu génnee ci armal bi maanaam mooy bi nga xamante ne ak gi dafa jeex ci ajjatul wadaa te loolu moo ci yenn riwaay ne leer nañ ci loolu ci jamono ajjatul wadaa loolu maanaam bi nga xamante ne def nañ maanaam ba reen yi ba jóge mi nan ba ñëw ba mu euh, watu ba noppi mu ñëw nag man tamit maa ko par qabla lu jiitu ak yatuufal bayta muy tawaaf kaaba bi maanaam mooy mooy mooy armal mooy waxoon nañ ko bi ñuy wax ci at ñu koy defee mm-hmm. maanaam ne ah, euh, armal gi jamono ji am na boo xamante ne moom ngay dindi armal bu njëkk gi maanaam boobu nga xamante ne lépp dina la dagan ba mu def joteeg sa soxna loolu rek lan lay tere boobaa booba nag euh, nee na maa ko parfait waat maanaam kon nga gis xam na ni kon lii day dëgëral ne euh, kon loolu def ko ci jamono ji ngay duggee ci maanaam jëm lii jëm mooy tegtale ne loolu sunna la maanaam te soxna Aysa radiyallahu anha moom moo ko gis moo ko fekk moom acteur principal la ci mbir mi maanaam du koo xamante ne dañ koo nettali wala dara kon moom la mu wax noonu noonu moo gën a dëgër li nga xam ne moom mooy gis-gisu Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne ak doomam Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu dañoo sukkandikoo ca la nga xam ne te Ji'raan lañ ko Ji'raan lañ ko gis ca jamonoy xajjatal euh, ca jamonoy euh, Hunayn maanaam ci juróom-ñetteelu laataa loola di xew maanaam kon loolu day dëgëral ne euh, maanaam mooy dëgëral masab jumhur wallahu aalam euh, kon mun a euh, kon xabla lu jiitu an yatuufa muy tawaaf bil bayti ci néeg bi muy kaaba bi xadis bi imam Bukhari na ko xadis numéro deux cent soixante-sept ak deux cent soixante-dix na ko indi waa xadis numéro xadis numéro mille sept cent cinquante-quatre cinq mille neuf cent vingt-deux cinq mille neuf cent vingt imaamu Muslim indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-neuf Euh, indi na ko ci juróom ñetti yoon imaamu hadith euh, numéro mille cent quatre-vingt-onze euh, indi na ko ci benn hadith numéro mille cent quatre-vingt-douze indi na ko ci ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille sept cent quarante-cinq imam Tirmidhi indi na ko hadith numéro neuf cent dix-sept imam An-Nasa'i lu bari la ko indi imam Ibn Maaja noonu indi na ko deux mille neuf cent vingt-six ak trois mille quarante-deux imaamu Maalik ci boppam solo na hadith bi maanaam indi na ko hadith numéro neuf cent bi ci càllale la la jaare sauf que euh, imam al-Bukhari euh, moom imam Malik rahimahullah maanaam fuqaha Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañuy faral di sukkandikoo euh, ci loo xamante ne maanaam mooy lu gën a wóor lu gën a sàmm maanaam gis nañ ñaari xadiis yi ñu jël li nga xamante ne moom mooy li gën a sàmm ci ñoom waaye loolu gën a sàmm maanaam ngir dañuy xool daa iman li nga xamante ne moom la ñuy ñu lii lii dañ koy tere yii lii dañ koy tere ñu ne ah comme que dañ koy tere te gisuñu ñoom différence bu am entre jamono ji nga xamante ne mais tamaman lu yéeme la maanaam gisuñu différence entre parfum bi nga def ko ci biir ba pare duggaale moom ak nga nekk ci biir ba pare def ko te pourtant boo xoolee ci julli biñ naan togg njàpp contraire bi lañ wax maanaam ñoom dañoo jàpp ne ci biir julli gi ngay fikki sàkke ndax sama njàpp toj na foofu lay amee effet ne njàpp li tojul garaawul bu ko bàyyi xel te boo nekkee ci biti ñu ne la toj na maanaam nga gis ko tabaaban maanaam mbir mu yéeme la loolu la rek ah day day dalaate mais lu yéeme yéeme la ah, lu leen dal ci bunt boobu ngir ne euh, mais nag boo xoolee li ci logique bi ñu ànd bi ñu bokk logique bi ñu bokk mooy lan mooy sàmm di gën a wóor mooy al loolu dafa nekk règle mais nag loolu ñi ngi koy bàyyi xel su fekkente ne dalil amul bu leer fii nag.